waaye biñ paree ci lool duggoon nañu ci masala mu rëy mi masala mu rëy mi te yaatu muy masalatu maa hiya as-salaatul wusta ana lan mooy julli lan mooy salaatul wusta googu alxuraan di wax naan xaafizu ala salawaati wa salaatil wusta ana lan mooy salaatul wusta lool nag tàmbali woon nañu ko walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci waxoon nañ ne vingt wax moo ci am ñaar fukki wax ay wuute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ana ban mooy salaatul wusta commencé woon nañ ko ba gisoon ci ñett boo fàttale ko bi ci njëkk moo doon ne suba la moo doon ne salaatul wusta mooy julli lan jullit suba loolu nag gisoon nañ ci saxaaba yi ñi ko wax ñoom naa bu Umaama gisoon nañ tamit ci taabiin yi ñi ko wax waaye gisoon nañu ci li nga xamante nii moom la imaam Maalik waxta moom la imaam Shaafi'i moom tamit la wax euh, ci al um te ne mooy fajar mooy julli suba ginnaaw indi nañ seen dalil ak niñ leen tontoo ginnaaw biñ gisee ñetteel bi bi ci tegu woon mooy wax bi ne euh, salaatul wusta mooy bi gën noonu al wusta mooy bi gën gina dugg doomu euh, gina nekk gën ci mooy tisbaar te wax jooju gisoon nañ ne moom la ko mel ni Seydina Zayd ibn Thabit waxoon te riwaaya la buñ jële ci imaam abu xanifa an nu'man ibn thabit radiallahu anhu loolu it tontu woon nañ ci gisoon nañ fi ñu ko tegoon ak niñ ko tontee woon bi ci ñetteeloon wax bi moo doon këne mooy tàkkusaan te loolu moom la seydina ali ibn abi taalib radiallahu anhu wax te loolu mooy li wér ci madhabu imaam abu xanifa te moom la imaam ahmad waxta li ëpp bonkalu shafi'iyya yi rahmatullah yi loolu lañu wax te tamit ci maalikiyya yi comme li imaam ibn abdul bar waxoon ne ñoom ibn habib ibn al ak ñooñu moom lañu wax ku mel ni ci shafi'iyya yi ñoom imaam al moom mu ne imaam al shafi'i moo ne woon iza sahha al xadiisu fa huwa madhabi kon nag xadiis bi wér na loolu mooy madhabu imaam abu euh, imaam abu abdillah ash-Shafi'i rahmatullah alayhi te wax jooju noonu euh, moom la moo tax imaam an-Nawawi gisoon nañ mu ne moo tax def defle képp ku ne mbir yi ci suñu waa ngir ñi suñu mbokk yi ñi nga xam ne dañ naan masala mi daa am ñaari wax amul ñaari wax benn wax la même bu dee imaam ash-Shafi'i loolu la bindoon mais lii dafa wér wér gu péng woo xamante ne nii day tax lool mooy mujj nekk madhabu Shafi'i rahmatullah alayhim kene mbir mi mooy kon salaatul wusta mooy salaatul asri te lii mooy li gën a dëgër ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax comme lim nee ci saxiixay ni xadiisu seydna abdullah ibn abbas inda muslim wa ak xadiisu seydna ali ibn abi taalib bi nekk saxiix imaamul buxaari ak xadiis bi nekk inda tirmidi nekk ci imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi na ko noon imaam an-Nasa'i ñu jële ko ci yoon Zirr ibn Hubaysh bi Seydina Abida doon laaj Seydina Ali mu ne man ñun dañoo foogoon ne salaatul wusta mooy tisbaar ba ni may dégg man yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax loolu ne xaafizu shaghaluuna an salaati al wusta salaati al asr te waxoon nañ la wax ji tamit mooy waxu Sayyidatu Aïsha te tamit loolu la doon jànge loolu njànginu alxuraan la woon xaafizu ala wa salaati al wusta salaati al asr loolu alxuraan la woon après ñu na nasaxal loolu njàngin moom mais looloo tax ñu ne ñoom bañ doon bind doon transcrire ñu bind leen alxuraan dañ doon wax moom yaay ummu salama jëlee nañ ko ci ñoom ak sayyidatu Hafsa ñu wax seen taalibe ak sayyidatu bu ngeen àggee ci saar aaya boobu nga wax ma ñu ñëw mu ne mu wa salaati al loolu mooy li gën a dëgg insha allah léegi nag ñu ne woon dañuy àggale ci vingt wax yi ba léegi kon ñeenteelu wax bi ana lan mooy salaatul wusta ginnaaw biñ gisee ñu ne suba la jullit suba mooy farata bi am ñu ne tisbaar la am ñu ne tàkkusaan la ñeenteelu wax bi mu ñu wax julli bi ci tegu ne mooy timis ah wax jii nag ku mel ni imaam ibn abi xaatim moom moo ko toxal jële ko ci seydna abdullah ibn abbas xam nga seydna abdullah ibn abbas gisoon nañ ci kaw lan la waxoon ha gisoon nañ yoo xam ne moom dane woon mooy suba la dana suba la mais imaam ibn abi xaatim soloo na ci moom tamit boo xam ne toxale ko ci moom seydna abdullah ibn abbas ci sanad boo xam ne bu xasan la imaam ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne salaatul wusta hiya al mu ne salaatul wusta gi alxuraan di wax mooy julli timis te moom la wax Qabisa ibn Duwayb Qabisa ibn Duwayb loolu wax ñoom nag fiñ ko teg rahmatullah alayhi ñoom ah, dañu ne seetlul mooy ñoom tim wàllu am seetloog am xel ñu ne lii wane ne salaatul wusta mooy timis mooy ne moom mooy julli bi nga xam ne dafa digg doomu par rapport ak nombre de rakka yi ñuy julli ndax xoola fajar deux la mooy li gën néew ci julliy farata yi ñaar la muy fajar muy suba julli suba dañ koy wax jullit suba di ko wax jullit fajar looloo tax may kii mais comme que ñu bari dañoo tàmm di wax suba moo tax may insister noonu ndax nit ñi mooy dañ naan suba dañu miin naan suba euh, boo nee fajar ñu jàpp ne mooy ñaari salaatu ñaari rakkaay fajar yooyu nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam dana moo gën àddina ak lu ci mais ñaar yooyu li ñuy bari ngëneel ngëneel mooy yooyu nga xam ne moom ngay jëkk a def di wax ci suuf yooyu bu farata bi ngay wax ci kaw doole fopp fopp te bu bay wax boobu la te boobu dañ koy woowe fajar salaatul rakkaatay fajri dañ koy woowe tamit rakkaatuy suba léegi mooy boobu mooy bi gën néew bi gën a néew ci julliy farata yi mooy boobu ñaar bi ëpp mooy ñeent bi nekk seen diggante entre ñaar ak ñeent mooy ban mooy ñett ñu ne loolu ci ko wàll woow boo ko seetee foofu da ngay gis ne am na particularité am na tamit beneen particularité boo ba ba léegi buy won ne kon mooy salaatul wusta këne moom nii julli bi kenn du ko wàññi ci tukki mooy boo tukkee kenn du wàññi timis non non mooy timis kenn du ko wàññi ndax loolu moom foog naa nit ñi xam nañ ko moom mooy boo boo non wàññi julli loolu buñ ci àggee insha allah dinañ gën a taxaw ci euh, nu mu tudd àtteey wàññi julli ak kañ la nit ki wàññi mën a wàññi julli ak ñaata bés la mën a wàññi julli voilà fam ne fam jëm ak yooyu noonu insha allah bu ñu àggee dinañ def comme yi daal di koy yaatal léegi kon ñu ne boo seetee côté boobu mooy tamit julli la boo xam ne ndax am solom ak kiiwam kenn du ko wàññi même ci tukki ñu ne ba léegi bokk na ci yi nga xam ne boo ko seetloo ba léegi lu lay wan ne tamit mën na laa wan que mooy salaatul wusta que ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ah, dafa sunnaam mooy di ko gaaw doon julli comme saxi xadiis bi na saxixay ni bu sayyidatu Aïsha bi dañ doon julli kii euh, fajar suba kenn ci ñun di dem jigéen ñi di dem daal di euh, mël fawoo yi lëmas euh, muuroo seen yére yi ñuy dem kenn du leen xàmmee ndax lëndëm ndax bi shiddatil xalas ndax lëndëm gi li muy des te fekk julli nañ ba pare ñu ne la fekk ñu ko doon yonent mi aleyhi salaatu salaam doon ko gaaw a def di gaaw a jóg di ci dem waaw eh yooyu yépp ñu ne te bokk na ci ba léegi mooy boo seetloo julli bu ko jiitu di tàkkusaan ci suuf lañ koy wax ah moom li timis ak bi ci tegu ñu koy wax ci kaw waaye mooy danga gis ne xujja yi nii feerul poids comme ni ñu waxoon yële ci waxu yonent bi alayhi salaatu salaam lii ay seetlu la yoo xam ne yu am solo la yu am solo la mais quand loolu rekk tegtalewul ne mooy salaatul wusta kon lii nii wax jooju feerul poids ci karamu yonent bi alayhi salaam waxam di mu wax ne shaghaluna an salaati salaati an salaatil wusta salaatil asr juróomeelu wax bi xoolal juróomeelu wax bi nag léegi dañuy génn ci tartiib bi ah juróomeelu wax bi ñoom dañu ne mooy salaatul isha yi ñu ne mooy salaatul isha mooy gis nañ tisbaar gis nañ fajar ñu ne fajar tisbaar tàkkusaan timis am na ñu ne gée loolu waaw moom comme ni ko imaam al-Qurtubi ak imaam Ibn Tin daal di toxale ñoom ñoo toxal ne am na ñu ne huitième kii bi euh, nu mu tudd cinquième wax bi mooy que ne mooy gée léegi ñoom fi ñu ko tegit mooy côté seetlu wax mooy ñoom ñu ne mooy ñu wax lool pas imaam al bi mu wax lool ak imaam Ibn Tin non dañoo toxal ne am nañu wax lool te ñooñu fi ñu ko teg mooy que ne salaatul isha yi di julli gee dafa nekk entre ñaari julli yoo xam ne kenn du leen wàññi muy timis ak fajar kenn du leen wàññi ci tukki mu ne beneen luy wane ne ba léegi mooy salaatul wusta mooy day xew jamono ji nga xam ne fala nelaw yi di neexe nit ñi sonn bëgg nelaw gisoon nañ ci biir passé këne tatajaafaa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun boobu noonu ci suuratu sajda li doon wax mooy saxaaba radiyallahu mu julli woon timis toog di xaar gee di nelaw ñu ne loolu day wane ne lii nii mooy salaatul wusta looloo tax nag comme que fa bàyyeeku nelaw coono fam lay jàppe nga soxla dallu lool julli jooj ñi am solo moo tax yeneen suñu boroom daldi digle ñu daldi koy wattu daldi koy daldi ci moy waaye wax jii da gis ne feerul poids moo giñ codd woon ci bi jiitu rek loolu la ñuy wax sixième wax bi ñoom ñu ne mooy julli yépp waaw mooy julli yépp te lii moom la imaam ibn abi xaatim daal di wéral ne mooy julli yépp la mooy juróomi julli mooy salaatul wusta ñoom ñépp ah ndax moom mu ne moom imaam ibn abi xaatim mu daal di solo ci sanad boo xam ne bu xasan la jële ci naafi' di sëriñu imaam abdul taalibe imaam abdullah ibnu omar boobu di sëriñu imaam ñoom imaamu naa maalik ak mu ne moom naafi rahmatullah alayhi mu ne di mawla ibnu omar radiyallahu mu ne dañoo laaj sama sëriñ di sama sang abdullah ibnu omar ne ko waa salaatul wusta mooy lan mu ne moo julli yépp fa xaafizu alayhinna kon nag moo julli yépp na ngeen jàpp ci julli yooyu ñoom ñépp wax bii it moom la seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu moom it la wax léegi ñoom ñu utal leen bon ne ñii seen seen seen tegtal li mu war a doon mooy xaafizu ala lu wax ji alxuraan ne wattu leen préserver leen te mooy tey sax ci julli yi julli yépp la wax yooyu mooy Euh, ya julli yépp moo xam naafila farata yépp la dugal foofu bi nee nag wasalaatul wusta mooy léegi nag mu jublu ci yi nga xamante ne nii ñooy yi nekk farata di juróom yi ngir feddali seenu féete kaw ak seenug importance te wax ju mel nii moom tamit la imaam ibn abdul bar daldi tànn ne lii moom ci moom pour moom lii moo gin a dëgër waaye wax jii dangay gis ni dëgërul ndax xaafizu ala salawaati loolu mooy salaata julli farata yi la imaam abdullah ibnu umar nag rahmatullah radiyallahu anhu moom loolu li tax muy wax yooyu mooy dañuy nekk ñoo xam ne dañuy ngir bëgg nit ñi baña a doyadil yenn julli favoriser yenn surtout ci yi nga xam ne farata la tax mu ne jàpp leen ci yépp yépp ñooy salaatul wusta ba bu ko defee nit ki mu bañ a doyadal yenn weer xam nga looloo tax nga gis ñenn ñi yeneen weer yi lu leen neex lañ ciy def rawatina wolof yi ak te lool moo xew ci àddina bi ah mais weeru weeru koor ñu ciy góor góorlu def lu ne xam nga loolu problème la mooy yow weeru koor daal nga jàpp mel ni yàlla moom yàllaay ramadaan kese la yàllaay weeru ramadaan rek la du yà du du yàllaay shawaal du yàllaay dul qa'da moom yooyu yëpp moomu ko ramadaan rek la am loolu nag problème boobu ba moo tax yenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, noonu lu mel noonu lañ doon doxal ci wàllu euh, euh, nu mu tudd kii Euh, laylatul qadri am na ñoo xamante ni vingt-septième guddi boobu ñu jàpp ne tout le temps moom la laylatul qadri ñun accès guñ ci de accès guñ ci wax affaire laylatul qadri waaye euh, bés buñ ci accès dinañ gis ne ndeke mbir mi ñun yombewul ni ñu ko fooge ni ñu ko fooge en tant que wolof en tant que affaire yi lenn la xanaa nga ne man diw laa gëm daal moom daal wóolu naa ko mooy sama sëriñ lu mu wax moom laa àndal waaw loolu moom moo gën a woyof mais manoo dogu ne kooku li mu wax dëgg loolu rekk am loolu rekk kay dëgg ndax foofu waxee ne kooku am na ñeneen ñu ko gën a màgg fopp ñu wax lu contraire looy def ak ñooñu yow biir saxaaba yi màgg sëriñ sépp ak wàllu yu yépp ñi leen gën a màgg ñépp ñoom ci seen biir dañu am wute ci laylatul qadri ban jour la ban nuit la moo tax nga gis ñenn ñi bu laylatul qadri jotoon ñu ne tëj leen jàkka ji ndax tëj leen jàkka ji bu fi kenn kii non ngir bañ nit ñi jàpp benn guddi rek di ko jaamu même si léegi jaamoo tuñu rabba laylatul qadri walakinnahum ya'buduna laylatul qadr loolu nag c'est une erreur extrêmement grave moo tax Seydina Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu anhu moom da doon tere loolu boo doon bu affaire yi vingt-septième nii mun a tëjal leen ma jàpp jumaan ji jàkkaan ji ndax lan loolu la doon bañ xam nga nit ko xamul te mu ne xoolatil rek cay gaay laylatul qadr jot nit ñi góorgóorlu mu ne nañ tëj jàkka ji mais dangaa xam lu tax est-ce que xam nga lu tax yow mooy est-ce que mbir mi mooy kan lañuy jaamu wa maa umiru illaa li ya'budu muxlisiina lahu diina xunafaa loolu la suñu boroom wax sama jaam yi mbindeef yi rawatina ñi nga xam ne ñoom laa responsabiliser muy nit ak jinne digaluñ leen illaa lu dul li ya'budu ñu jaamu bu yàlla képp dong kese muxlisiina lahu diin sellalal ko ni ñu koy jaamoo xunafaa jéng lépp wëllif lépp jëm ci borom bi mooy wëllif laylatul qadri wëllif yooyu yépp ay barrière la loolu mooy mbir yi ñoom dañ dul objectif objectif bi mooy ridar rahman moo tax yàlla kenn du ko jaamu ndax ay lii waki danga koy jaamu ngir boppam wamaa umiru illa li ya'budu llaha muxlisiina lahu diin wamaa xalaqtul jinna wal insa illa li ya'budu nii suñu boroom binduma nit ak jinne lulul ngir ñu jaamu ma paa ñu jaamu laylatul qadri paa ñu jaamu àjjana paañu jaamu sëriñ diw sa paañu jaamu yonent diw déedéet ki ñuy jaamu mooy suñu boroom moo tax nag ñun nag problème la mooy dañuy ut ay obstacle yu bari yoo xam ne ñooy dox suñu digganteeg suñu borom léegi nag bu demee noonu lool moo tax boroom xam-xam yi nitu yàlla yi di tere yenn yi pas dañ ne lii baaxul non mais le fait ngeen jàpp ne lii la ba lee lool ta ta te mu am wuute yu bari sëñ bi kon lool la moo tax affaire yi nit dangay xam sa objectif bu nit ñiy ut ay ay dara ya xam-xamu kese bu yàlla àndul yow utal yàlla ndax ku am yàlla am yooyu lépp am yooyu yépp te ku ñàkk yàlla ñàkk yooyu yépp même bu dee ne danga cee luubal sa dund kon nañu jàmm yàlla kese te loolu nag <laughs> moom la lakin na euh, lan la waxati ci masaali bi muy waat ne min asxaabil umuur yi di def te yàlla kese tax wat naa ko ci sama dund man Bamba min as'abil umuri bokk na ci mbir yi gën a jafe xam nga ñun dañu jàpp kaw gi man man yàllaa tax may def te seetee ci biir xam ne wax dëgg yàlla nga mën a waat ni ki yàlla tax kon nañuy def ngir yàlla def ngir yàlla kese xam nga loolu loolu nag esprit état d'esprit boobu ku ko am moo lay raw ah ku ko am nii moo lay raw yow da ngay ut ay ay ay obstacle yu dox sa diggante di ut ay kii waaye man de dégg naa ne moom surtout gars yi yëngu ci wàllu lasraar yeeg yu mel noonu eh dégg naa ne tur sàngam moom moom muy sonn ci tur bi yow moom bul sonn ci tur bi sonnal ci boroom tur bi boroom tur bi nag nan nga ciy sonne topp sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yii ñu bari gaa yi xeeb ay yi nekk ci azkaaru salaat eh, masaa ek sabaax buy dugg kër lii lay wax buy génn lii lay wax buy sol dàll lii lay wax buy tëdd lii lay wax buy lekk lii lay wax buy naan lii lay wax yooyu noonu gaa yi xeeb yow newal ci yooyu takku ku ne ci yooyu mooy xam nga ne moo si ne farata nga gina ne kooku mooy yow yaa ngi topp ki nga xam ne yow boroom bi subhaanahu wa taala ndax moo ne in kuntum tuhibbuuna allah qul na yonent mi alei saatu salaam waxal in kuntum ndeen nekk ngeen bu ngeen nekkee yéen jaam yi tuhibbuuna allah bëgg buur yàlla mu jaral leen moom képp dong fattabi'uuni topp leen ma man sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ndax loolu mooy condition yàlla soppala ku jaar feneen doo dugg buntu bi yàlla masula tëju mais buntu bi mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam boo boo foo jaar nag yow yaa ngi sonal sa bopp fépp tëju buntu yépp a fattu dara buntu ma fi ne te sax réellement sax yeneen bunt yi ma suñoo exister ah. yeneen bunt yooy dëgg dëgg c'était moom buntam la woon waaye suñu boroom jaarale ko ci yonent diw ñu foog ne daa am buntu Seydina Ibrahim buntu naa Muusa mais loolu amul de réellement ku xam dëgg-dëgg xam ne buntu bi benn buntu kese fi mas a existé li ñu naan loolu waxin la yu boroom xam yi wax naan buntu yépp a tëju léegi buntu Seydina Muhammad rek a fi ne moo moo moo fi des loolu waxin la rek mais réellement mooy bunt yooyu noonu moom la woon buntam la woon moo fi masa ne buntu mu fi masa ne te moo fi sax moo fiy des kon nag yow bu gaa yi sonn ci ay tur beeg ay am na tur boo xamante ne nii rawatina nag bu dee ne ñooñ di ci sonn dangaa gis ne te ñi ci ëpp boo moyul yow ku mel noonu boo ko seetloo sunna bi da koy rey lu bari ndax lan comme que dañoo ñëw au yàlla ne man jaamu leen ma man. ñu topp li nga xamante ne ni ñoom au lieu ñu jaamu loolu ñoom ñu jàpp li nga xamante ni mooy turu turu ay tur rek lañuy topp xam nga ne moos walillahi masalul a'la euh, man nañ joxe exemple fii man ma xam président Hollande turam turam xam ne président France de wala roi Arabie saoudite man de xam naa ne Salmaan la tudd ibnu Abdul Aziz kese loolu rek laa ci xam di sopp nag di topp nag ci tur bi naan Salmaan di seet niñ koy bindeeg siin géeg laam géeg miim géeg alif géeg nuun géeg ibnu Abdul Aziz ak waaye mooy yooyu est-ce que Salmaan ibnu Abdul Aziz la sax bon nu mu ci man di demee jàppatuma euh, léegi moom mu jàpp ci loolu mais nga foog ne man loolu laa xam am keneen koo xam ne moom li mu xam moom ci boppam buur bi ci boppam la xam buur bi xam ko ci boppam même bu dee moom xamul li mu tudd xam nga léeg-léeg mu dal nit ah man boo xam naa sama bopp man moom ñu bari dama leen damay xam ay nit ñoo xam ne ay at man nañuy daje ay fan ay semaine ci semaine presque ñuy gise lu bari di daje lu bari di daje di waxtaan di kii di jàmmasanteeg yooyu wala sax léeg-léeg ñu bokk ndaje yu toog mais man nañoo nekk ay at duma xam kii man bu ma déggul ñu ne ñu koy woo ni ko diw wala kenn naan ma diw ma ne kook mooy kan mu ne mooy ki ngi nekkaloon man duma ko xam ndax man bokkuma ci li ma taamu li ma yàgg di de bon bon peut-être xaw ma daf défaut la mooy laaj nit naan ko turweeg sant weeg yooyu yooyu tàmmul ci li may de mais mooy par exemple imaginez man ku mel ni man ma xamoon buur bi Fahd ci euh, Salman xam ko sama problème financier yi mu ma koy lijjantil mais nag man xaw ma turam mais léegi maag waa ji nga xam ne moom turam rek la xam maag moom ku ku gën a jariñu ci ci ci loolu bien sûr man mi xam même bu dee xaw ma turam léegi mooy nit ñi lool la buur yàlla dane man dafa bëgg ngeen ndax buur yàlla du dafa fiir li yonent ma lay saab saam wax moo tax képp koo xamante ni nii nee na moom borom bi subhaanahu wa ku ma bokkaaleeg lenn lu man di doon taraktuhu wa ma bàyyi kook lam may bokkaaleel ak kam may bokkaaleel génn ci set ndax buur yàlla xajul ci xolu jullit moo keneen moom képp te buur yàlla xajul fenn lu dul ci xolu jullit allah subhaanallah xolu jullit rekk moo àttan suñu boroom subhaanahu loolu nag waxin la tekkiwul na yàlla daa nekk benn jëmm boo xam ne day dugg ci benn xol déedéet loolu loolu moom foog naa euh, buñ naan euh, sëriñ diw wala diw moo toog ci jal bi yaakaar naa ne kenn doful quand xanaa xale yi nga xam ne ñoom xamuñu majaaz xamuñu sens figuré ñooy jàpp ne dañoo jal ab jal waa ji dem toog waa ja nekk ca toog ba yow boo demee danga koo fekk mu toog ci jal bi ñu ne waa ji moo toog ci jal bi loolu foog naa ku yeewu tuuti moom wala nga majeur tuuti doo xalaate noonu mooy xoola buur yàlla ci xolu jullit kese képp la xaj kon nag jaamul kooku moo tax ay tur tur baax na de waaye nag yow mu daal di lay détourner tax ba yow li la war sa digganteeg sa boroom newoo ci ndaxi tur loolu moom kalami ci dëgg ngoo kon moo tax ñu ngi doon wax Seydina Abdullah ibn Umar mooy ngir bañ ñenn ñi di jàpp yenn julli yi di ci sonn bàyyi yeneen yi te boo ci doya dal am nga problème tax mu ne yëpp la moo tax mu ne Seydina Naafi mu ne dañoo laaj seydna abdullah ibn omar ci salaatul wusta mu ne hiya kulluhunna fa xaafizu alayhinna yépp la jàpp leen ci yépp jàpp leen ci yépp xam nga léeg-léeg nit ñëw laaj la mais am na ñoo xam ne xam nga dañu jàpp ne salaatu tarawih farata la mais bés buñ xamee ne am na ku ma ci xamoon moom dafa mas jàpp ne mais mag la nag mag la mais ba ni muy jàmbaare la nag nii ci wàllu bëgg affaire yi nii di góor góorgóorlu mais dafa foogoon ne julli naafila koor yi pour moom farata la pour moom ku naafilewul yow ca suba ga mënoo woor léegi bon xaw ma nag benn jour loolu man man jour bi ma ko xaw ma man maa ko wax wala bokk ñi ñu nekkaloon en tout cas ni mu doon wax après lañ. ci biiri wax daal lañ la dégg que ne bon ndekete affaire bi du farata affaire bi jële ko kaw mu laajte mais nga ne lii du farata ñu ne ko non loolu du farata mais après da ngay gis na ko jàppoon dafa commencé wàññeeku te sax dama doon ragal xamatuma exact dafa xaw a yàgg est-ce que après doonul yenn yi doonul woon bañatee dem mooy xam nga ne ku mel noonu par exemple moo tax lambda yi léeg-léeg nga bàyyee leen rek lu baax lañ nekke bañ fee nekk di dugg ndax buñ kiiwee yenn détails yi baax na xam moom moo gën ñàkk xam mais xam comme lii dal ñu bari lii sunna la wala déet farata la wala sunna la yow mu leer na gis nga laaju ko laajam googu lu dul bu xamee ne sunna la mu ba ko dootu ko def kooku mieux nga ne ko bon nga explique ko nag ne ko nag sunna kaay ma laaj la kaay ma wax la sunna du ay yow dama lay wax est-ce que yow yow koo bëgg fii moo xam bu dee waa ju intéressé wu ci wàllu football ak yooyu walla ay affaire sportif yi ki nga xam ne moom la jàppale ñu idoolam day bëgg di niroog moom loolu mën na la kay nga gis léeg-léeg ni koog di doxe muy doxe noonu ni muy waxe muy fexe di waxe noonu ni muy soloo muy fexe soloo noonu léeg-léeg sax ñu créer benn ab ñaw ab piis daal di koy tudde waajooju aha waaw léegi yow yonent bi alayhi salaatu salaam fan la la toll loolu doo ko laajub jullit mu la a sportif diw moom a gën a fort ci man loolu jullit du ko wax rawatina ñooñu léegi nga waa léegi est-ce que xellu nga xellu na xellu na yow nga bëgg a niroo kële ba di ko nirulu ci yépp te yow ki gën a foora ñoo ñépp gën a eh, gën nekk sa xol ka ñoo ñépp bëggoo niroog ñoom mooy noonu nga leen di revenir li gën sax du ne du ne bañ leen a wax ne bi lii nii du sunna mais revenir ak ñoom ci côté boobu aspect boobu ba ñu bañ a xool rek liñ naan fakk comme ci wàllu fiq way sunna la mooy loo xamante ne nii ku ko def am tiyaaba ku ko bàyyi doo am bàkkaar aspect boobu xoole ko noonu rek di éliminer mais sawaay ku am un milliard sax buñ na ko woon boo doxee fële ñu ngi fay joxe beneen milliard mais dina dem mais lan moo tax ñu naye suñu bopp yiw lan moo tax yow sa tiyaaba yi nga yor ko la ne doy na li nga jotu def sax ko la ne yàlla nangu na ko ndax innama yataqabbalu llah minal muttaqin buur yàlla dëgg-dëgg ñi muy nangul mooy ñi ko ragal mais yow est-ce que bokk nga ci ñi ko ragal abdallah sayyidna abdallah ibn amar mii tax ñuy ñuy ñuy ñuy dugg ci lii mais keroog bi muy waaj a génn àddina foog naa tuddoon nañ ko bi ñuy def tarjamaam mu toog doom ji Saalim Saalim ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala ali Umar di dalal xelam te loolu tamit loolu la yonent mi alayhi salaatu jàngal boo ñëwee fekk kuy waaje nekk ci sukuraatu génn àddina wala yooyu bul ñëw naan ko é eh, diw de ba ko lii dalee de keroog lañ ko mujjee gis ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm anga déedéet dalalal xelam walla ñëw naan ko safara de tàng na de déedéet dalalal xelam yu baax yi nga gisoon muy def nga ko ci jox yaakaar espoir ci boroomam di ko yëgal ne sa borom kat moo ne ana inda dhanni abdi bii yi nga xadiis boobu mu boobu nekk muttafaqun alayhi mu ngi ci sunan yeeg yooyu man maa ngi fa sama njortal jaam am ci man kon nag njortal ci sa boroom lu rafet bul njortu mukk këne boo jógee fii doo dem àjjana njortal ne fii nga nekk nii ci àddina lii la dal àjjana la bu yàlla defee nga dund àjjana nga nekk bu defee nga loolu it àjjana nga nekk te boo fi jógee yaa ngi jëm fu gën fi nga jóge ndax fala ñi gën ci kaw suuf ñu mas a jaar ci kaw suuf fala ñu ne muy barzax muy dunduk alaaxira lañ jëm waaw di dalal xelam noonu Seydina Abdullah ibn Omar doom ji di ko def loolu naan ko yow yaay saxaabaay yonent bi alayhi salaatu salaam di doomu Seydina Omar ibn al-Khattab al-xalifatu thaniya xari al thani ak xare yi nga defal ci yonent ba yi nga ànd ak yonent ba saa saam di wax yooyu affaire yi bari manul woon a jóg fi mu tëddoon mën a yëkkati leen ma ñu daal di koy yëkkati mu ne ko hé yow est-ce que yaa xam toogal ko ñu yëkkati ko toogal ko mu ne est-ce que yow dangaa xam kan la buur yàlla di nangul buur yàlla ñi muy nangul wax na leen mu leer innama yataqabbalu Allah minal muttaqin buur yàlla ñi muy nangul wax na ko mu leer bu fi kenn jay kenn di raggalante ginnaaw buur yàlla neex dëgg-dëgg ñi may nangul seeni jëf seeni wax seeni action seeni yéeneeg lépp mooy ñi nga xam ne ñoo ma ragal yow kan moo la ne yow sa jëf yi nangu nañ ko bay nga jàpp loo xam ne lii sunna la lu yonent mi alei satu def yaa subhaanallah nga bàyyi ko mel ni gars yi dañoo am ay gène anti sunna comme si seen yaram yi ay réflexe anti sunna lañ am il suffit sunna la ñu baax boo jullee gee ba pare safaak witar moom farata la déedéet kon banaa buñ jullee gee pare mooy iblis noonu lay def après ñu commencé di doyadal gée gi tey ñu julli suba duñ julli bu yàggee ñu dem ba baax noonu lañuy demee noonu lay demee te bu doon milliard li ma wax sànq mu dem uti ko doon li ci mu yoon saa subhaanallah kon Seydina Abdullah ibn Umar looloo tax mu ne kon ñu laaj ko mu ne salaatul wusta mooy julli yépp fa xaafizu alayhinna loolu mooy sixième wax bi ah gis nañ ne loolu li gën dëgër mooy wax bële xaafizu ala salawaati mooy julli farata yi was ku xaafizu ala salawaati was salaatil loolu mooy julli asr comme li yonent mi alayhi salaatu wax alhamdulillah ah, kon septième bi ñu ngi woon ci septième septième bi mu ne mooy septième wax bi ci salaatul wusta mooy ban ah mooy ñu ne mooy àjjuma mooy julli àjjuma mooy lan mooy salaatul wusta loolu nag imaam ibn Habib moo ko moo ko moo ko tudd wax nañ la imaam ibn Habib moom moom ci Maliki comme ni imaam Ibn Abdul Barwa dane moom salaatul wusta mooy salaatul asr tàkkusaan la mais mooy ne mooy lu toxal que ne am na ñu ne àjjuma la waaye ñi nga xam ne ñoo loolu ñoom dañoo tegloo daal di tegtaloo li tax ñu ne àjjuma la ñu ne ndax suñu boroom daf ko def ci semaine bi mu nekk bés boo xam ne jullit ñi dañ ciy daje. xam nga jàkkay dañ ci kii mais bii farata ñu daje fi ñu daje fi ba pare ci julli yi boo seetloo julli yi am ci jour semaine bi mooy seul julli boo xam ne day am xutba ñu daal di koy jagleel xutba ak ne par force obligation la ci ñi nga xam ne ñoom la nekk obligation ci ñoom ñu daal di ñëw daal di julli si comme niñ ko gise woon ci dañuy gis ahkaamul jumaa ah, kon loolu la wax boobu waaye wax bi dëgërul ndax waxu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam shaghaluna an salaati wusta salaatu al asr bi huitième bi ñoom dañ ne salaatul wusta ah des fois mooy yenn jours yi mooy jouru semaine bi boo jëlee ci semaine bi lundi euh, non yawmul ahad yi la commencer mooy dimanche ahad moo tax yawmul ahad yi le premier jour isnayni mooy lundi al àllarba alxamis aljumua après et as-sabti après donc léegi ñu ne boo jëlee dimanche lundi mardi mercredi jeudi tëbal vendredi nga tëb vendredi samedi ak samedi jeudi ak vendredi nga boole ko yële muy six jours yooyu ñu ne ci jours yooyu tàkku tisbaar la salaatul wusta mooy tisbaar waaye bu dee jouru ajjuma salaatul wusta mooy jullit ajjuma mooy ñii dañoo paqueté deux mooy ne sa salaatu zuhru la mais de toute façon zuhru moom ajjuma ci kum nekk farata ci moom nga war a julli ji mooy ajjuma ngay julli ñu ne bu dee boobu nag ajjuma bi la léegi neuvième neuvième wax bi mooy ba léegi ci paquetage bi la ne mooy ñiy boole gis nañ kon ñu ne zuhru la ci jour yépp ba mu des àjjuma boobaa jouru aj julli àjjuma bi la neuvième bi ñu ne salaatul wusta mooy julli suba ak julli gée ñu ne salaatul wusta suba ak julli gée ñaar yooyu noonu ñooy salaatul wusta hein waa léegi loolu foofu loolu moom ah, kan moo wax lool ñu ne imaam al abhuri moo ko wax bokk ci maaliki yi rahmatullah alayhi waa léegi bon lan mooy lan mooy tegtalam ñu ne tegtalam de mooy ndax ñaari julli yi di suba ak gee ñooy ñaari julli yi gën diis ci naafiq yi ñaari julli yi gina diis gina metti naafiq yi supporté ko mooy salaatu subaxi ak salaatul insha suba ak insha waaye loolu côté bu dee côté metti rek loolu tontu nañ ko ca jataay ba la weesu waxoon az-zuhr dixième wax bi ba léegi ci salaatul wusta mooy ban julli ba léegi ñu nga ci paquetage bi mooy boole ñaar ni yii la dixième wax bi ne mooy suba la jullit suba la ak tàkkusaan ñaar yooyu yépp ñooy salaatul wusta ah ñu ne ndax ñoom dañu def li ñu naan aljamu fexe boole mais bon comme que ñi ne suba la moom ñoom seen dalil niru na lu dëgër mooy dëgër na quoi te tamit ñi ne tàkkusaan it bon ñooñu moom dañoo dëgër le moom ñoom sax ñoo gën a dëgër le mais comme que ñaar yëpp dëgër nañ nañ boole ñaar yooyu quand kon dixième wax bi mooy kon suba la ak lii suba ak tàkkusaan waaw léegi onzième wax bi ñu ne salaatul wusta mooy julli mbooloo mooy salaatul jamaa julliñ mbooloo daal mooy salaatul wusta mooy nag nu mbooloo mi mbooloowee ci julliy farata yi dem jàkka ja daal bu ngeen jullee julliy mbooloo loolu mooy salaatul wusta mooy yii nii yëpp nag boo gisee bon mooy dëgëruñu douzième wax bi ah douzième wax bi ñoom dañ ne sax salaatul wusta sax daa bokkul ci ci ci ci juróomi julli yii nii juróomi julli yii nii tisbaar waxoon naa la lu tax ñuy commencer tisbaar ndax moom la Seydina Jibril ca sabihatul isra moom la njëkk a julli moom la njëkk a jiite yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy tisbaar tàkkusaan timis gee suba salaatul wusta du ci benn lii moom yéeme na de yéen xanaa déggu ngeen ñun ñëpp niñ wax ne déedéet mais salaatul wusta mooy salaatul witri mooy gis nga witar liñ naan witar ci wolof julli bu tóol boobu ñuy julli boo witrul lay boo jullee gée def say naafila wala boog nga ràkk benn ràkk boobu nit kiy julli walla mu def shafa ak witar julli boobu mooy salaatul wusta waaw moom nag imaam alxaafiz ibn xajar nee na gis naa ci bindu alqaadi taqiyuddin al axnaa'i nee na man gis naa ko imaam alxaafiz ibn xajar mu daal di yaxal lii ne mooy salaatul witri léegi nag treizième wax bi ba léegi salaatul wusta treizième wax bi ñu ne mooy salaatul xawfi ne salaatul wusta mooy salaatul asri xam nga gaa yi nga xam ne dañ ne ay julli mbooloo la wala yooyu mooy loolu moom <laughs> julli àjjuma loolu moom xam nga ne mooy surtout julli àjjuma julli àjjuma moom gaa yi da gis niñ koy respecté presque am na ñoo xam ne àjjuma ba àjjuma kese sax la ñuy julli loolu moom mooy respecte gi moom moom nekkul moom nekkul sujet de menace boo xam ne julli boo xam ne dañ daw am menace ci moom même bu dee mooy bu dee mën nañ ko waxe noonu menace u doyadal ko amu ci ndax julli la yoo xam xoolal ba àjjuma jotee demal Sénégal ak dëkku réew julli di ni muy mel même fii nii gars yi diñ kiy sonne di kii di def lépp di julli ji mooy loolu léegi kon euh, euh, fan lañ yemoon treizième wax bi treizième wax bi ñu ne salaatul wusta mooy salaatul xawfi mooy julli tiit gi nga jàngoon gi nga doon gi ñu jàngoon fan yee ca zaatul riqaa julli joogu noonu boobu la salaatul xawfi julli période d'insécurité mooy salaa mooy salaatul wusta Hmm. yii yépp nag seeni tontu am na de mais bon mooy dangay gis ne bon tontu bi moom leer na quoi quatorzième wax bi ci salaatul wusta ñu ne mooy iidul adha julli gi ñuy julli yoor yoor tabaski tabaski kañ na tabaski ginnaaw suba la incha allah mooy lundi su tey la tey la samedi samedi huit ci Dul Qa'da Dul Hijja maanaam Dul Qa'da samedi huit dimanche neuf suba la Arafat bésu Arafat ci ñuy taxaw fële Makka tolloog 9 septembre 2016 non 10 septembre nu may wax ni tey le septembre 2016 samedi 10 septembre euh, ñoom ñu ne mooy tabaski yi ñuy waajal ginnaaw suba insha allah ñu ne mooy mais mais julli jooju ñu koy julli ci yoor yoor gi loolu mooy salaatul xawf euh, quinzième bi ne du salaatul bi ñuy julli iidul adha de muy tabaski waaye mooy bi ñuy julli korite julli jooju ñuy julli korite boobu la seizième wax ñu ne du waaye salaatul xawfi mooy salaatul duha mooy julli yoor yoor yoor yoor googu salaatul awaabiina xiina tarmidul fisaal la yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon ni julli ñi nga xam ne ñooy dellu ci seen borom d'une façon extraordinaire seenu julli gi nga xam dañ ciy sax ñu xame ko mooy julli gi xam ne mooy ñoom la ñuy julli bu xeeru sew yooyu di tàng jër ba li nga xamante ne gëléen ñu ndaw yi di dem ci seen suufu yaay yi di làqatu ngir ut ci tàngooru metti wow di salaatu duha am ñu ne seizième wax bu ñu ne loolu la kantaa dix-septième wax bi muy waxu Ar-Rabi' ibn Xuseyn ak Sa'id ibn Jubayr te lool tamit la Seydina Shurayh al-Qaadi a ah, Seydina Shurayh al-Qaadi mi doon wax génn ma ci biti ba mooy juge la bu mag boo xam ne juge Seydina Omar la woon Seydina Omar moo ko faloon juge ak Seydina na ko noon xilaafa Seydina Ousmane moo ne woon juge am la woon ci benn ci gox ba mu ne woon Seydina Ali ibn Abi Taalib it ba ñëwee it moo ne woon da ko bàyyi mu nekk foofu muy juge bu siiw te maandu boo xam ne ñetti xilaafa xulafa rashidun nekk na seen ñoom tànn nañ ko mu nekk di qaadi al qudaa ci fam ne woon moom bi seydinaa Shurayh moo doon wax ba mu ñëwee nag ba kii euh, nekk mag lool ba mënatula daanaka dox noonu moo doon wax naan génn leen ma ilal ib ba ma génn ci biti xool ilal ibili kayfa xuliqat wa ilal jibaali kayfa suqihat wa ilal ardi yooyu noonu di wax soor saar boobu noon allahu akbar moo doon Shurayh al qaadi bi moom lii te lii moom la imaamul xaramayni ash-Shaafi'iyya da Shaafi'i di imaamul xaramayni moom tamit lii la wax mooy lan këne benn la rek juróomi julli yi farataal yi précis wul nag mooy xamul moom daal c'est pas ci ban ban la ci ñoom waaye benn la ci yooyu hein dix kon dañu ngi waaj a jege fin bi dix-huit vingt lañ la waxoon am ñu ne mooy boo xam ne dafa niroog dafa niroog benn wax buñ gisoon mooy waxu dixième bi ne woon suba la ak tàkkusaan dix-huitième bi ñoom dañu ne xam nga dixième bi ñoom dañoo dañoo dañoo dogu ne mooy lan suba la ak tàkkusaan waaye dix-huitième bi nag ñoom dañ ne suba ak tàkkusaan waaye bon mooy ñoom dañ cee am déng-déng ndax bee dañ ne moom la bii nag dañ ci am këne daal entre suba ak tàkkusaan daal ñaar yooyu daal moom bu ci nekk daal mën na ko doon quoi léegi dix-neuvième bi dix bi mooy waxu seydina Sa'id ibn al-Musayyib imaamu taabi'iin ndax moom imaam Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullah moom position mooy ak tawaqquf mooy daal ma ne du jël benn position mbir yi daal fii mu ne ndax mooy boo seetloo wax ju ne ak ñi ko wax ni ñu toll ponkal yi ñu doon ak seeni adilla mu ne man daal dama ciy taxaw quoi du ma ci wax dara tawaquf mooy dama nay du ma ci bii du ma jéng ci bële moo tax moom da doon wax naan saxaabaay yonent bi alayhi salaatu salaam de dañoo wuute woon ci ban mooy salaatul jël baaraam yi lañ ci wuutele waaw ne dañoo wuutele wuute dañoo wuute woon ci ban pour définir ban julli la kon moom daal ñoom ñépp màgg amul kenn koo xam ne dañ naan màggul ñooñ yépp nag daal di wute ci lii man daal damay tax ak taxaw daal laay def dernière bi euh bi muy vingtième bi euh mooy wax bi ne mooy salaatul layli salaatul wusta daal mooy julli guddi naa fi la guddi loolu mooy salaatul wusta wax bii nag imaam alxaafiz ibn xajar moom moo ko nettali ne man gis naa ko trouvé naa ko ci man mooy am na fu ma ko gis moom loolu moom leer na ma man imaam alxaafiz ibn xajar mais xamatuma jamono jii may bind mooy ci saxe ci bi muy shara baar baari bi muy indi wax yi ba indi wax bii da ne Euh, man moom gis naa ko moom wax jii moom këne mooy salaatul layli man këne salaatul wusta mooy salaatul layli man imaam alxaafiz ibn hajar al asqalaani rahmatullah alayhi xam naa ne wax bii moom gis naa ko loolu leer na léegi nag li ma fàtte mooy anakan a ko waxati loolu moom dama loolu moom rëcc na ma léegi jàppatuma anakan moo ko wax euh, kon yii mooy wax yi waaye waaye wax nañ la liggéey xam ne mooy li gën a dëgër incha allah këne mooy wax bi nga xam ne moom la Seydina Ali wax ñoom Seydatu Aïcha ak ñoom ñépp ah këne ñoom dañoo amoon sax njàngin boobu waaw ne xaafizu ala salawaati wa salaatul wusta salaatul asr sax loolu njànginu alxuraan la woon après ñu nasaxal ko moo la am na benn saxaaba dafay am ku ñëw ne ko mais salaatul wusta mooy ban mu ne ko ñun de doon nañ jàng ci alxuraan xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta salaati alasri wa quumu lillahi qaanitiin loolu moom doon nañ ko jàng après nag ñu nasaxal salaatul asri boobu mooy wax jim ciy nekk ci biir alxuraan léegi mooy ne ñu dindi ko mais kon kay salaatul wusta te wax nañ la ñoom sayyidatu Aïsha doon wax ak li nga xam ne moom la Euh, ki nga xamante ne te kooku mooy Seydina Al-Bara ibn Azib la voilà dane wàcc na aaya bi nga xam ne mooy xaafizu ala salawaati wa salaatil asri moom loolu la dane xaafizu ala alxuraan la moom juñ doon jàng wattu leen di préserver di mooy tey sax ci julli yi julli yi wa salaatil ak julli tàkkusaan nee na ñu jàng masha allah lu soob yàlla diire bu soob su mën a saxaa buur yàlla daal di koy dindi ci alxuraan moo tax amatu ci voilà mu ne fa nazalat après mu wàcce xaafizu ala salawaati wa salaatil wusta mooy loo xam ne kon suñu borom da ko feeñaloon après mu daal di koy nëbbaat mais yonent bi alayhi salaatu wax na ko ci lu leer këne mbir mi leer na shaghaluuna an salaati al wusta salaati al asri kon loolu mooy li nga xamante ni mooy li gën dëgër te gis nañ ne ponkalu Shafi'i yi même bu dee ne seen sëriñ imaam Shafi'i moom dane fajar la suba la ñoom dañu ne ñoom imaam al-Mawardi imaam an-Nawawi imaam al-Hafiz ibn Hajar ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen gis nañ ne ñoom dañoo dëgëral loolu te Seydina Ubay ibn Ka'b moom noonu la doon jàngee ci xadiis boo xam ne bu wér la sanadam bu wér te Abu Ubayda daal di koy solo moom Seydina Ubay ibn Ka'b mu moom da doon jàng naan xaafizu ala salawaati wa salaatil wusta salaatil asri am na ci yeneen yoo xam ne wa salaatil asri mais moom Seydina Zayd ibn Ubay ibn Ka'b moom njànginam doon jàng xaafizu ala salawaati wa salaatil wusta salaatil asri boo xam ne amul waaw kon mooy salaatul wusta mooy salaatul asri loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala kon nag xam naa kon tey jeexal nañu li nga xamante ne mooy waxtu wi jëm ci li nga xam ne mooy salaatul wusta mooy ban te yonent bi alayhi salaatu mooy lim wax mooy tàkkusaan la tàkkusaan la ndax waxam mooy départager al al fuxuul min al ulama loolu nag moom la wax alayhi salaatu salaam te li ko gën leeral moom nekk loo xam ne moom moo moo dog mbir mi leeral mbir mu leer mooy waxu Seydina Ali ibn Abi Taalib bi ne ñun ndekun naa naraa anna subh hatta sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yawm al-khandaq yaqul shaghaluna an as-salawati al-asr mu ne ñii de après ba ñu continuer moom Seydina Ali mu ne man dañoo masa jàpp na suba la ba ma dégg yonent mi alayhi salaatu ne keroog xandak mu naan ñii de préoccupé nañu ci julli ji nga xam ne mooy dugg doomu ji di julli timis tàkkusaan ma naan timis tàkkusaan di ta julli tàkkusaan mara allahu buyuta wa xuburum naara kon loolu mooy li gën a dëgër insha allah